anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa tawadda'a al-'abdu al-muslimu awi al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khatii'atin kharaja min wajhihi kullu khatii'atin nadhara ilayhaa bi'aynayhi ma'a al-maa'i aw ma'a aakhiri qatri al-maa' fa idaa gasala yadayhi xaraja min yadayhi kullu xatiyatin kaanat batashathaa yadaahu ma'a al-maa'i aw ma'a aaxiri qatri al-maa' fa idaa gasala rijlayhi xarajat kullu xatiyatin mashathaa rijlaahu ma'a al-maa'i aw ma'a aaxiri qatri al-maa' hattaa yaxruja naqiyyan mina az-zunuub rawaahu muslim rahimahullah kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala ci garab gi <coughs> di ah, garab ci téere bi bi nga xam ne mooy bu fukkeel bi ak ñett di numéro treize chapitre treize di wax ci di ñu leeral ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum kene yoonu yiw yi dañoo bari mu xadis bi ñu génnoon gisoon nañ xadis numéro douze bi xawoon nañu jëlal temps bu Seyna Abu Hurayra ndax anhu yi ba léegi moom la comme ni mu defoon Seyna Abu Zar radiyallahu anhu bi muy ubbi téere bi eh, bunt bi bi naan képp koo xam ne man tawadda fa ahsana al-wudu képp koo xam ne jàpp na rafetal njàppam nga taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna Euh, bala ñoo jàll xadiis boobu noonu voilà bi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala doon wax naan saaxibu euh, euh, at-tahzib <laughs> voilà saaxibu at-tahzib boobu biñ koy wax ñu ngi xalaat al-muhazzab ah al-muhazzab nga xam ne imaam ash-Shirazi moo ko bind comme niñ la ko wax Abu Ishaq non du téere du du du boobu de at-tahzib beneen Shafi'i moo ko bind waaw muy al imaam al Baghawi voilà téere wa at-Tahdhib fi fiqh al imaam Shafi'i waaw tëggat téere même da tëgg ci ci fiqh imaam al euh, Shafi'i al Muttalibi rahimahullahu ta'ala kooku imaam al Baghawi moo ko bind muy Abu Muhammad voilà al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn al-Farra al-Baghawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala moom moo ko bind génn àddina la cinq cent seize ci la génn àddina ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nii la wax saahibu tahdib moom moo ne woon loolu dañ koo euh, dañ koo sit ci nit ki euh, di ñaanal ñi nga xamante ne nii ñooy eh, njiit yi quoi kii xutba voilà voilà moom euh, <laughs> waaw boobu boo pa imam ndax bi ci koy wax saahibu tanzim ñu ngi xalaat euh, al-muhaddab comme si al-muhaddab lañ no al-muhaddab mooy abu abu ishaq ash-shirazi waaye bii mooy al euh, imam bi nga xam ne mooy al-baghawi rahimahullah mu siiw mi moom moo ko bind voilà nga moom sorewul ak al imaam an-Nawawi yenn yenn yenn yu yenn sori gisoon nañ ba ñuy tàmbali al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala te ne mu ngi gaañu woon génn àddina l'an six cent soixante seize imaamul Baghawi daanaka mooy centaine ay ay ay ay kii euh, euh, cent ans yu teg voilà cent ans yu teg euh, dox na seen diggante waaw téeméeri lu teg. lu ëpp presque juróom fukk ah, ay côté cent cinquante ans jëm yooyu quoi waaw ah, yaa fay jëlal cinq cent seize <laughs> six cent soixante ngay jël euh, wàññi ci cinq euh, euh, bu ko defee nga am li dox seen diggante voilà al imam al Baghawi mooy sahibu tahdhib ah, fi at-tahdhib fi fiqh al imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala léegi nag buñ jógee foofu kon ñu ñëw ci xadis bi muy as salisa ashar dafa tombeek bunt bi nekk salisa ashar xadis di salisa ginnaaw bi al imaamu bi ubbee buntu bi ba léegi euh, lii mooy xadis as salis ñett ashar boole ci li nga xamante ne mooy euh, fukk muy fukk ñett muy treize léegi nag mu ne ah anhu mu ko koy ci sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala dane ila tawadda abu jàppee al abdul muslimu jaam bi nga xamante ne ni dafa wommatul boroomam jaam bi nga xamante ne nii dafa wommatul ki nga xam ne mooy allah tabaraka wa taala mu ne jaam boo kooku noonu awil mu'min wala mu ne jaam bi nga xam ne dafa gëm yàlla waaw loolu e, sikki sàkka la comme li nga xam ne loolu la shuraax yi ku mel al imam an-Nawawi rahimahullah bi muy sharax hadis bi ci al al minhaj mu ne loolu sikki sàkka la moo awil mu'min mooy bu dee ne jaam bi nga xamante ne dafa wommatul yàlla wala dafa gëm yàlla ah dafa jàpp fa xasala a bu raxas xar comme niñ ko leerale woon nan lañ koy defee ci jataay yee ñu génn mu ne xaraja day génn jataay bi ñu génn min wajhi ci xar kanamam kullu xati'atin bépp bàkkaar boo xam ne na war a ilayha xool na ci ak ay bëtam bi ay nay hi ci ñaari bëtam maal ma gis nga buy raxas ndox mi buy raxas xar kanam bi gis nga noonu ndox mi mu koy raxas noonu lay raxasaale le le le bàkkaar yi mu xoole woon ak bëtam di wàcc waaw aw mu ne wala maa aaxire qatril maa loolu it suraax yi rahmatullah alayhim dañ ne lii sikki sàkk la waaw comme ni nga xam ne ku mel ni ñoom al imaam euh, al baaji mi shara eh, al-Muntaqa eh, sharh Muwatta imaamu Malik rahimahullah ndax xadis bi dinañ ko gis al imaamu Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati moom itam da koo solo eh, loolu ñoom ñëpp dañ ne lii al imaam al Baaji moo jiitoon nag Abul Walid al Baaji al Andalusi <laughs> rahimahullah loolu seetloo Maliki yi bokk nañ presque ñooy ñu njëkk sara téere yooyu waaw mais euh, léegi nag nga ne ci seen ngir nga bokk yow affaire xadiis sa yoon newu ci quoi wal iyaadu billah hein <laughs> après après ñoom al imaam euh, al qaadi Iyaad voilà ñooñu ay imaam al Qurtubi waaw <laughs> sëriñu borom tafsir bi waaw voilà rahmatullahi alayhim voilà kon ñoom na euh, ne lool euh, sàkk sikki sàkk la waaw boo xam ne mu jóge ci eh, kenn ci ñi solo xadiis bi wallahu taala kon mu ne day génn kon bu raxasee xar kanamam bi bépp bàkkaar bu mu xoola woon a koy bëtam day rot day génn ànd ak ndox mi walla ànd ak la mujj aw wala boog maa ànd ak aaxiri la mujj xatri toqum al maa ndox ma mu raxase xar kanamam benn ngoog neel un wa idaa xasala bu loxo bu raxasee ñaari loxoom ah lii nag mooy loxo farata bi nga xam ne day commencer ca baaraam yi jëm ba ci conc bi mais comme que da koy raxas du yem tenk bi mu raxasoon bi muy door a commencer comme ni ñu ko waxee woon ñett yooyu déedéet mu ne wa fa idaa bu raxasee yadayhi ñaari loxoom xaraja min yadayhi day génn ci ay loxoom ay yoxoom kullu xati'atin bépp bàkkaar kaana boo xam ne batashatha laaloon na ko muy bàkkaar lu ko yàlla tere mu mu defoo woon ak laala woon ko yadaahu ay loxo maal maa nan la bàkkaar yi génn ak ndox ma mu koy raxase lay génn aw wala boog maa aaxiri qatril maa la nga xam ne toq bu mujj ca ndox ma noonu lay génne ñaara ngoog jëlal ñett fa xasala bu raxasee rijlayhi ñaari tànkam ah xarajat day génn kullu xati'atin bépp bàkkaar boo xam ne machat waa doxe woon na ko doxo doxoon na ko rijlaahu ay ñaari tànka tànkama ko doxoon waa ji man ko cee def ma al mu ànd ak ndox ma aw maa axiri qatril ma wala boog ànd ak nga mujj génn ci euh, toq ba jóge ci ci ci toq ndox ma mu ne noonu la koy jàppe ko noonu ci njàpp gi am nga tànk yi lay mujje ah mu ne xatta yaxruja ci noonu la nit ki di génne bu jàppee ba pare naqiyan set wecc min az-zunubi ci bàkkaar yi waaw mu ne lii rawaahu soloona ko muslimun al imaamu muslim rahmatullah alayhi hadith bii dina ñëwaat hadith mille vingt-huit ci téere bi insha allahu taala waaye it sànq eh, eh, waxoon nañ la imaamu Malik ibn Anas soloona ko na ko noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii ak kan ak al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala léegi hadis bi nii euh, imaamu Muslim rahimahullah rahimahullahu ta'ala euh, imaamu Muslim da ko indi fi mu ko indi ci kitaabu tahaara buntu laablu laab baabul buntu bi surah yi def xurujul xataaya ma ma il wudu génn gi nga xam ne moom la bakkaar yi di génn ànd ak ndoxum njàpp mi foofu lu ko ne mën a haddathana Suwayd ibn Sa'id mu ngi ko jële ci Sa'id ah, Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Malik ibn Anas moom ko jële Seydina Euh, euh, imaamu Malik nen mi nga xamante ne moom la ñu xam Suhayl be eh, mooy al-Harawi al-Anbari al-Hadathani an Malik ibn Anas moo ko jëlee ci eh, Malik ibn Anas imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir borom ngir bi Abu Abdillah al-Asbahi rahmatullahi alayhi nekk imaamu daarul hijra ci borom ngir mi ha mu ne tey taxawal maa ngi ñëw dem ci beneen càllale wa haddathana te nettali nañu hadis bi man imam muslim jël naa ko ci beneen sëriñ abu tahir di eh, eh, abu tahir di sëriñam mooy abu tahiri abu tahir ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh ah, <laughs> al qurashi al umawi rahimahullahu taala ah <laughs> voilà ah bu ma laaj nag lu tax ngay ree insha allah fay ah ah voilà léegi ah, wa wal lafdu lahu mu ne eh, te kaddu gi ji moom la jóge mu ne axbarana nettali nañu Abdullah ibn Wahb mooy Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi hmm, Abu Muhammad mooy ah, ibn Wahb taalibi imaam Maalik bu mag boobule an Maalik mu jële ci sëriñam imaamu Maalik ibn Anas an Suhayl ibn Abi Saalih mu jële ci Suhayl yàgg nañ ko fi gis di doomu Abu Saalih Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat rahmatullahi alayhima an Malik moom moo ko jëlee ci an abihi Suhayl jëlee ko ci baayam muy kan muy ah, wax nañ la wax léegi Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci mawlana Abu Hurayra anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala noonu la ko ndee daa tawadda al-abdu al-muslim aw al-mu'min fa ghasala wajhahu léegi am na benn affaire kon fii la ko imaamu Muslim indi kanta ñoom imaamu Malik imaamu Ahmad imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi ñoom riwaay yi mu indi bokkul ak riwaay mooy am na riwaay bu imaam Muslim bii moo gën a gudd. parce que ñoom imaamu Malik rahmatullah alayhi te ñeneen ñi noonu lañ ko soloowe lii lañ ko waxe foofu imaamu Malik rahmatullah alayhi eh, eh, borom eh, ki jële téere bi ci moom di Yahya ibn Yahya al-Laythi rahmatullah alayhi dana wa haddathani an Malik te nettal na mooy euh, ki mu ki jële mbir mi ci moom muy nettali an malikin moom Yahya ibn Yahya yi jële ci imam Malik an Suhayl ibn Abi Salih moom lañ la wax sànq doomu Abu Salih mu jële an abihi ci Abu Salih radiya rahmatullah alayhi an Abi Hurayra anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu benn kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma'i aw ma'a akhiri qatri al-ma' aw nahwa hadha fa idaa ghasala yadayhi xarajat min yadayhi kullu xati'atin batashathaa yadaahu ma'a al-maa'i aw ma'a aaxiri qatli al-maa'i hattaa yaxruja naqiyyan min az-zunub moom lii la ñaar cër rek la wax bu xaar bu jaam jullit bi bu euh, raxasee xar kanamam ci la wax ne ci la bàkkaaram yi génn yam xoole woon ak bëtam ah ànd ak ndox mi wala la toq gu mujj ga ci ndox mi bu raxasee loxoom yi mu wax laa même chose ba ni muy jeexe ba hatta yaxruja naqiyan min ad-dunub gis nga loolu amul comme imaamu muslim rahmatullah alayhi xam nga yemul ci loolu yemul ci xar kanam bi kese wax na la leneen loo xamante ne nii mooy euh, euh, euh, boole na ci kene bu raxasee tànkam yi voilà boobu amul ci yeneen riwaaye yi loolu moo tax ku mel ni al imaamu euh, al baaji niñ la doon wax rahmatullahi alayhi euh, leeral na loolu mu ne bi nga xam ne ci lay shara loolu ci al muntaqa sharh muwatta imaamu Maalik rahimahullahu taala mu ne euh, lii nii nii mu ne wa hakada ruwiya hada al hadith rawa hada al hadith ruwatul muwatta ghayr ibn Wahb waaw fa innahu zaada fiihi dhikru ar-ra'si wa ar-rijlayni wa rawaahu al-Waliid ibn Muslim falam yadhkur ghayra al-wajh wallaahu a'lam mu wax la ne am na yeneen ñaar mooy riwaay bii nii ñu gis te mu nekk ci Muwatta bi yi gën a siiw te riwaay imaam Muslim Ahmad bi ak imaam at-Tirmidhi même chose la mu ne nag naka nii lañu riwaaya soloowe ñu soloo Muwatta ba mu des Ibnu bu mooy bim la wax léegi biñ la wax ne la ñaari cër la tudd xar kanam bi ak li nga xamante ni mooy loxo yi sauf que ah imaam Ibnu Wahb moom nag moom yokk na ci euh, moom da ne ar-ra's war ñun riwaaya bi ñu am amul ar-ra's waaw amaana beneen la ne bu imaam Muslim bi te ci imaam Ibnu Wahb la jóge boobu amul tudd ci bopp waaye amaana am na feneen boo xam ne imaam al-Baaji moom gis na ko mu ne war a waahul Walid ibn Muslim na ko noon al Walid ibn Muslim it soloo na ko moom moom tuddul lu dul xar kanam bi kese voilà wallahu aalam loolu euh, précision la boo xamante ne nii euh, euh, dañ koy def ngir nga boo ko gisee nga xam ne loolu la bii mooy bi ci gën yaatal ak amaana bi al imaam al wax noonu ne boobu tudd na fa bopp mais ñun bi nekk ci riwaaya imaamu Muslim Ibnul Hajjaj rahmatullah ala amul bopp léegi buñ paree ci loolu bul ne bay bul ne wax saa yow yii yëpp ngay lijjanti ma ne la nii la xadiis nii lañ koy lijjanti bi waaw ba yow nga xam ne lii wëkk lii ak téere yi la nekk ak lii loolu mooy taxriijul xadiis waaw loolu dafa am solo waaw boo ko miinoon nag waaw mën naa xaw a ennuyer tuuti mais loolu ci la ci biir yi la bokk <laughs> waaw loolu mooy xam-xam bi <laughs> mu ngi noonu. léegi kon lan la ñuy jàng ci xadiis bi ak ban lëkkaale la am suñu bunt bii di wax ci euh, jëfu yiw yi yoonu yiw yi jëf yi ni ñu guddee ni ñu bëree premièrement kon dangay xam ne nit kiy jàpp jàpp jaamu yàlla dëgg-dëgg la contrairement mooy jaamu yàlla mustaqil la la waaw loolu boo xam ne dafa indépendant ñëw toog jàpp kese ngir yàlla loolu ak jaamu yàlla la contrairement ak xanafiye yi rahmatullah leen jàpp ne loolu moo tax xanafiye yi jàpp ne ñoom ñoo jàpp en fait wasiila kese la non dañ koy ut ngir ngir jokkale woo dara mooy jàpp dañ koy def uniquement ngir julli mooy xam nañu lu tax moom maqulul maanaa la mooy xam nañ lu tax ñu koy def maanaawam mën nañ koo xalam xam nañu ko mooy dañuy jàpp ngir la ngir waajal julli mooy du ibaada mustaqilla du ab jaamu yàlla bu indépendant déedéet du jaamu yàlla bu beeru ne moom direct di jaamu yàlla julli nekk fee loolu waa jumhuurul ulamaa min al-malikiyyati wa shafi'iyyati wal hanaabila rahmatullahi alayhim dañ ne si jaamu yàlla mustaqilla la gu wéet la gu indépendant jàpp moom kese jaamu yàlla waaw nit ki toog obligé kese loolu bu def ko te yàlla tax loolu jaamu yàlla la def. te li koy wane mooy xadis bi bokk na li koy gën a dëgëral mooy xadis bi ndax yeneen ci bàyyi saa saam da ne bu ñu jàppee ila tawadda al abdu al muslimu aw al mu'min fa ghasala wajhahu xaraja min wajhihi kullu xati'atin nadara ilayha bi 'aynayhi ma'a al ma' aw ma'a akhir qatri al ma' ñu ne lii la nit ki bu jàppee rek bàkkaar yam defe woon xoole woon ko bëtam day wàcc ànd ak ndox mi wala ànd ak toq bu mujj ba ci ndox mi loolu kay jaamu yàlla bu indépendant la mooy def par yow da lay séddal ay bàkkaar bu dul jaamu yàlla indépendant lan la koy man surtout Hanafiya yi dañ ne non lii euh, euh, maqulul maanaa la waaw ñee dañ ne loolu sax d'accord ci d'accord nañ ne pour dëgg la nit bi julli saa bu jàpp wala mu am laaj ci yeneen façon laaj bi am waaye waaye. waaye maaquulul maanaa googu ngeen di ngeen euh, kii euh, du du totalement maaquulul maanaa parce que li ñuy raxas imaginer nit ki day dem ci wanag bi def xayta walla tuur ndox wala mu toog daal ngalawal ah génn ay gaz mooy jàppam toj na léegi est bu demee di jàpp moom dañ ko naan léegi mooy li ñuy raxas loolu li ñuy raxas. partie yi amul benn lien ak fi fi fi sobe bi amul benn lëkkaale ak fi sobe bi jóge yow sa pëy nga génne daal di tuur ndox bi est-ce que dangay jàpp da raxas sa boole ko ci njàpp mi déedéet kon loolu mënuñu ne par forcément c'est par tuurul maanaa kon xamuñu mooy maanaa bi du luñu xalam dëgg-dëgg comme ni ko euh, Hanafi yi wax déedéet waaw waaw loolu benn la beneen bi mooy lii nga xam ne da raxas sa xar kanam bàkkaar yi génn ah <laughs> ban lee la am bàkkaar bu ñuy raxas xar kanam ak bàkkaar yu génn parce que shari'u moo ñu ko xamal que ne noonu la kon bu ñu ko xamal woon loolu du ñu xalam ba ba di di xalaat ba ne voilà lii kon lii la war a doon déedéet kon moom it du totalement maqulul maana waaw dafa nekk loo xam ne jaamu yàlla mustaqil la la. loolu nag moo waral yi rahmatullah alayhi moom ñu jàpp ne sangu set ak jàpp aajowul yéene waxu la bul yéene de mais dane la boo yéenewul def ko it yow jàpp nga jàpp nga parce que yow cër yi nga war a raxas te ñoom dañoo simple ma xanafi yi moom nekkuñu fi di yokk ay dal koo kii comme maalikee yéeki ak xanaabila yi leneen ak leneen ak ak shafi'i yi rahmatullah alayhi muwaalaat ak Euh, at-tartiibu baynal faraa'id ñoom yooyu yëpp nekkuñ ci yooyu ñoom daal gis nga seen farataay njàpp leer na la yéene bokk ci mooy gis nga aayat njàpp bi li mu wax yaa ayyuhal ladiina aamanu idaa qumtum ila salaati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila wala wa arjulakum ci beneen jàngan bi wa arjulikum ila al loolu la raxas xar kanam hmm? raxas tay loxo ca catu baaraam tout le temps dafay préciser lool ngir nga bën a juum commencé fi ngay takk montre jëm jëm kaw ci ci ci bi de catu baaraam ya raxas boobu ngay raxas ba ca conc ya ak massa sa bopp ak raxas say tànk ñoom loolu mooy farata ci jàpp te te yéene bokku ci parce que yéene du farata ci jàpp du ci charte sax du ci dara du ci farata du ci charte waaw loolu ñoom ñoom loolu moo tax nit bu doogoon fii nii ah jekki njàppam toj muy taw mu jekki fi mu war a raxas yëpp tooy na te ñoom te raxas ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ne waa jumhur ñi nga xam ne obligé woo li ngay raxas sa loxo di ci jaar comme Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne raxas soxlawul loolu waaw loolu Hanafi yi Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah dañ ne soxlawu ko waaw sox raxas boo soo jëlee ndox mi sotti ko ci li ngay raxas fépp tooy doy na waaw jaarale loxo nag sopp nañu ko waaye loolu noonu nekkul loo xamante ne dañ naan il faut am ci graxas waaw comme ñoom boo tax xanaa fii bi gis nga boo génnoon fii nga sa jàpp toj ngay dem ci jàkka jàpp toj ah la di ngay dox noonu rek naan ji sama jàpp toj rek affaire bi sóob taw bi sóob taw bi di wàcc nga jekk yow retrouvé wu sa bopp bi tooy na hein sa xar kanam tooy na xepp ba yaa ngi siit sa loxo tooy na sa tànk yi yépp tooy na fi ñu war a raxas yépp yow jarul ngay jàpp yow loolu rek am nga jàpp <laughs> fay fay loolooy xool ni dangaa <laughs> bëgg ne <laughs> ah. ah loolu da mooy giiru loolu da mooy giiru Hanafi yi rahmatullah alayhi <laughs> waaw moo tax <laughs> fiqhul muqaaran am solo <laughs> fiqh bi nga xam ne ngay jàng fiqh surtout minimum minimum bi mooy quatre madhab yi nga xam ne moom ñoom ñooy yi ñu reconnaître ci euh, ahlu sunna wal jamaa ah radiyallahu anhum nga xam leen loolu xam seeni wuute yooyu dafa am solo parce que yonent bay sa saam ci loolu lañuy ñuy jaamoo yàlla topp ci xeetu l'islam waaw yow nag bul miin leen dem fenn ñàkk xam loolu nag moo tax ba pare euh, prudent woo loolu mooy waral nga gis ñenn ñi buñ gisee kenn def dara ñu ñu ñaawlu lim def te xamuñu kii li mu def xam na ko teg parce que non seulement xamuñ waxu yeneen boroom xam-xam yi ba pare ba pare euh, teeyuñu waaw ba pare teeyuñu voilà <laughs> bu la jaaxalee rek xanaa fii bi moom lii mooy la sabab waaw naka noonu gis nga bu bu bu bu amoon janaaba nii janaaba hein Eh, mu mu kii woon eh, wala mu gént hein bi mu yeewoon yi di dox ci mbedd mi mu suuf comme li ñu wax taw bi di taw yaramam bi yépp tooy kat jarul sax mu nekk fanaan yéene naa kii woo ki yéene woon naa non moom yéene bokkul ci affaire yi yéene bokkul ci affaire yi waaw alors que contrairement nga mooy bu léppam tooyee moom de toute façon mën naa jóg rek hein euh, euh, euh, daal di kii quoi <laughs> hein hein daal di julli waaw julli mu ngi naan soxlawul dem naan aar ah, ba ma jàpp non moom jàpp na tooy na xepp fépp fi mu war a kii fi mu sangu woon sangu bi kii nag sangu bi du ko laal na jàpp bi jeex na nag bu dee ci wàllu tiim tiim. xanaa loolu ma laajal la ko say ah tiim de moo ci amul léegi mu war a tiim nag tiim bi daa am yéene wala amul yéene ñu ne waaw ah, bu dee tiim nag moom tiim moom daa soxla yéene <laughs> tay dangaa <laughs> yow nag yow nag <laughs> eh, foog ñu jëme nag ndox amul ma ne la ko wax ndox am na fa kay waxee yii nii man de ci biti xaw naa xaw na maa yim man bul ne daa contradictoire wala lool de déedéet ay borom xam-xama ko wax ah, al imaamu Abu Hanifa bul màtte ah, radiyallahu anhu imaamu Shafi'i da doon wax kullul fuqaha ayaalun ala Abi Hanifa waaw gis nga benn borom fiq yépp borom xam-xamu fiq yépp njabootu imaam Abu Hanifa lañ Allahu akbar waaw ak njabootam lañ ndax moo tëral yoon waaw moom al imaamu al imaamul a'zam léegi ñoom dañ bu dee tiim la ah <laughs> tiim ibada ghayru maqulil maanaa la mooy xamuñu mooy xalamuñu comprendre ñu maanaawam waaw njàpp xam nañ ne yow da ngir seetlu ngir laablu ngir mën a julli waaye tiim tiim da naan nii ah, teg sa loxo ci li ngay suuf si walla li ngay doj wi wala xeer wi nga xam noo ngay tiime daal di raay ngay jël teg raay masaa ci sa loxo yi sa tenq yi ak sa xar kanam jeex na waaw jeex na loolu loolu loolu xam nga wuti nag léegi am da raxas ndox mi fii ak fii <laughs> moo tax ñoo nag ci kaw loolu nag boobu day laaj yéene voilà waaw am tawaa ju mbur yooyu yépp daal laaj yéene voilà léegi euh, ci gàttal kon euh, ida tawadda al abdul muslim kon dañ ciy xame ne kon ja euh, kii kene xaraja day génn fa xasala wajoo xaraja min wajhihi kullu xati'atin lépp bàkkaar bu mu xoolee ay ay loolu dañ ciy jànge ne kon jàpp ci boppam ibada mustaqilla la jaamu yàlla bu indépendant la boo xam ne rien que boo ko defee rek yow def nga ak jaamu yàlla même bu dee julliwoo defoo yi nga xamante ne jàpp da war balam ko def comme laal alquran wala tawaaf ah loolu noonu boo ko defee loolu boo jàppee kese loolu rek yow ak jaamu yàlla la kon quant à beneen affaire le fait que yonent may saa saam ne xaraja min wajhihi kullu xati'atin nadara ilayhi bi aynayhi day génn bépp bàkkaar boo xam ne moom la xoole ak ay bëtam hein ànd ak ndox ma wala toq bu mujj ma ca ndox ma loolu noonu boroom xam-xam yi dañu ne rahmatullahi alayhim surtout boroom xam-xam suufi yi lii day dëgëral li nga xam ne moom la akaabirul ulama di woowe aalamul misaal mooy muy aalamul misaal mooy monde bu virtuel boobu taréel nga xam ne dañ ñoom dañ koy wax ñeen ñi di leen ko bañal naan loolu amul waayow luy waay yow fan la exister mooy yow xoolal affaire bi xaqiqa la ah. lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax de bu raxasee xar kanamam day génn ànd ak moom bépp bàkkaar boo xam ne da koo xool ay bëtam est ce que ñun ñii ci suñu monde bii lu ñuy gis la bàkkaar yooyu yow dañ koy gis ah est ce koy gis loolu ñu ko yàlla may bariwul waaw waaw léegi mooy loolu du ñu ko gis mais xaqiiqa la la. te loolu day junni ne kon am na monde boo xam ne ay mbir ñu fay xew yu réel mais ñun si ñépp du ñépp ci accessible du ñépp ko euh, xam lu dul ko ko yàlla wuññil te ay mbir yu dëkku yoo xam ne ay réalité yu fay xew waaw yu fay xew di am waaw daanaka li nga naan ci kaw suuf nii suñu monde bii dafa jomm manu fay am foofu lépp fa mën a nekk monde boobu lépp fa mën a nekk ci nga xam ne da ngaa jàpp ne man da ne waaw te ci kaw noonu gis nga moo tax wallahi moo tax yenn lënt lënt yi nga xam ne